أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم kon fii lañu yemoon kon fi suñu borom di ñu limal yi nga xam ne moom la xaraamal mu ne xaraamal nañ ci seen kaw midd ak deret ak yàpp mbaam xuux ak lépp loo xamante ne bañ koy rendi leneen lañ ci tudd lu dul turu borom bi tabaaraka wa taala wal munxaniqa ak li nga xamante ne moom dafa xoju ba faatu loolu moom manu ngeen koo lekk dafa xaraam wal mawquuda ak bi nga xamante ne nii moom <clears throat> mooy dañ koo dóor ay yat wala ay feer moom ak mook masse courant it benn la ndax mooy mooy ñëw rek dóor ko benn décharge électrique nit ko tël kom ni tubaab yi di wax naan loolu mooy ngir wàññi souffrance de l'animal mooy loolu moo gën woyof ci moom loolu waxu kàcc la walla loolu yu dóor ko benn décharge croix boo xamante ne moom la ñuy dóor ganaar gi wala xar mi mu kaddi kaddi benn yoon faatu loolu mook mawquuda yem mook lu ñu ne tëll dóor ko ñoo yem ndax décharge bi day yor place lu ñu dóor décharge électrique bi masse giñ koy masse courant ak ak méthode électronarcose yoo yële daal di koy naq ci ndox mi nga xam ne dañ cey def courant bu mas ganaar yi après nag ñu ne nga koy door a loolu moom moom moom de toute façon loolu medd la de wal mutaraddiya ak li nga xam ne dafa jóge ci lu kawe daal di daanu wan na wala mu trébuché daal di daanu wan na tuyxa wan na tuyxa ak li nga xam ne da doon mbëkkante ba faatu wa ma akala sabo ak li nga xam ne ndegmeent yi ñoomin gaynde ñoomin segg ki ñoomin panteer ak ñoomin bukki <coughs> ñoo ci ñoo ko lekk illaa ma zakkaytum <coughs> lu dul li nga xamante ne nii <coughs> yéen yéena ko yéena ko rendi voilà léegi nag loolu moo ñuy indi ci benn benn benn alhamdulillah moo ñu indi léegi nag ci benn affaire mooy waa léegi fii suñu boroom dane ba ba mu des li nga xam ne moom ngeen rendi waa léegi zakat boobu moom nan lay demee <clears throat> ñu ne ci gàttal rek mooy ne pour ñu ba ne làpp bii nii mooy zakat am na ci mooy rendi goo xamante ne nii charia d'accord na ci ba ñu mën a wax ne yàpp woo wala yàpp xalaal la boo xamante ne nii woo xam ne wu sell la woo xam ne wu teey la ta te mu nekk loo xam ne lu dagana lekk foog <clears throat> mooy ki nga xam ne premièrement dafa am ay charte yoo xam ne kii rendi moom dañuy seet kan la du façon nit bu nekk nekk rek moom mooy taxaw ren di ñu ne affaire bi baax na ginnaaw loolu mooy la muy ren di it foog ñu xool la la foog mu nekk loo xam ne sariya nangu nañu daal di koy ren loolu it beneen affaire la. beneen affaire mooy li nga xamante ne nii mooy li ñuy rendee loolu it am ay solo kon nag léegi buñ commencé ci waa ji rendi mooy pour am rendi baax lii moom condition la ci mooy charte la ci loo xam ne moom gis nga bu deñee mooy rendi boobu moom taxul ñuy wax mooy kiy rendi wala ki nga xam ne mooy taxawe opération de rendi gi kooku noonu kooku foog mu nekk soit mu nekk julit boo xamante ne julit la wala kitaab yi mooy lan wala mu nekk li nga xam ne mooy yahudi wala mu nekk nasraan yi mu nekk juif wala chrétien wala jullit ñii ñoo mën a rendi rendi boo xam ne day baax suñu boroom moom moo daganal bu dee julli ñoom leer na walla illaa ma zakaytum suñu boroom nee na ba mu des li ngeen alhamdulilah li nga xam ne moom ngeen rendi wolof nag du wax rey walla reyum xar non non yàlla mooy rey bu dee euh, ni ñuy def rendim xar lool rendi la ñuy wax walla ñu bari dañ naan rey waa ji moo rey xar mi kan moo la reyal sa xar non non kan moo la rendil sa xar la ñuy wax kon nag loolu la kon nag mooy illaa ma zakaytum julli ñi lay kantaa ñoom ñu yahud yi ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi ñooñu suñu borom moo ne wa ta'amul ladina utul kitaaba xillul lakum mooy ya lekku ñi nga xam ne ñoom lañ jox téere dagan na ci ñoom te loolu comme li mawlaana abdallah ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wax ne dabaih loolu mooy dabaihum mooy ta'amuhum mooy dabaihum mooy yi nga xam ne ñoom la ñuy rendi mooy chrétien mooy juif bu rendee te tudd mu tudd ci turu yàlla voilà gisoon nañ ci kaw que ne loolu voilà suñu borom waxoon na wa maa uhilla li ghayrillahi bi bokk na ci li ma leen xaraamal ngeen koy lekk loo xam ne dañ cee tudd yuuxu ci wax ci ci kaw tudd ci turu leneen bañ koy rend lu yàlla kon bu dee chrétien bi daa rendi ci bismil masihi ci tur Seydina Isa alayhi salaam loolu moom xaraam na voilà loolu moom bu dee jullit bi ci boppam moom bu nee bu nee bismi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy moom lim rendi médd la léegi lan nga may waxal naan ma ndax chrétien bi moom fii mu ne moom bu ko defee lan daa war a baax mukk du baax kooku day nekk day xaram kon nag affaire bi loolu la mooy ñoom comme que kon zabaa'ih yi mooy ñoom ta'amuhum moom ta'amul ladina wutul kitaaba xillul lahum lool moo tax chrétien ak juif ñoom mën nañoo rendi à condition ñu respecter ñoom seen seen seen charia ni mu leen ko waxee woon mooy rendi comme nii rek rendi tudd ci turu yàlla voilà la mu bañ a nekk loo xamante ni dañ naan bismillah wa bismil masih wala bismillah wa bismi uzair ak yu mel noonu ku ko ci dugal loolu moom daal dinay xaraam comme jullit bu ko defoon kon nag loolu la kon ñooñ ñoo am habilitation ñooñ ñoo mën a rendi muy ëpp jullit wala koo xam ne chrétien la wala juif ay kanta baptisé woon nañ ma waaye gëmatuma ci dara ate moom manula rendi lu jullit mën a lekk voilà loolu moo tax képp ku laan na ay viande Carrefour yi nga xam ne du xalaal wala yi ñuy jaay ci magasin yu mag yi ay Auchan ak yooyu nga xam ne du xalaal daal yow neel bismillah lekk kooku mu lu ñeme kooku ñeme yàlla la te wax demewul noonu ñuy wax ñuy sukkandikoo ci xadis boo xam ne muy xadis sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anha te duñu wax gaay ba mu àgg mu nekk sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi mu ne dafa am ay nit ne gaay dañu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa am ñu ñëw ne leen kat ah ñun de dañuy jote ay yàpp yoo xamante ne dañuy jóge ci ay nit ñoo xam ne ñoom xadisu ahdin bi islam mooy bi ñu duggee ci lislaam yàggul ay tuubeen lañu dañuy door a tuub ñooñ léeg-léeg ñoom ñu fàtte ci tudd ci leneen wala ñu fàtte cee tudd boog turu yàlla léeg-léeg comme que miinuñu ko léeg-léeg ñu fàtte cee tudd turu yàlla bu ñuy rendi ñu laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo yàpp yooyu dañu fa jógee ci ñoom nan la ñuy def mu ne yéen tudd leen turu yàlla ngeen lekk moolu moo jullit bi bu ñëwee di rendi wala chrétien bi fàtte cee tudd turu yàlla da koo fàtte lañ la wax loolu yàqu ko voilà loolu lañ lay wax léegi nga bëgg ñëw ne voilà lool mooy wane ne kon chrétiens yi non non ñoom dañ ko doon fàtte te ñoom ay jullit lañ dañ doon dóor a tuub sauf que comme que dañoo miin di rendi sans di ci tudd turu yàlla léeg-léeg ñu fàtte ko loolu lañ laaj yonent bi alayhi salaam mu ne yéen tudd leen turu yàlla ngeen lekk kon loolu la waaye moom wuute naag li ko ñenn ñi di waxee kon daal ñooñu ñoo mën a rendi léegi nag kooku noonu léegi nag mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen jigéen mën naa rendi du gis nañ ci jataay bii weesu rek ndaw soo li nga xam ne moom moo rendi woon mooy gàtt bi nga xamante ne tilli wi da koo jotoon a matt léegi moom du moom moo ko rendi voilà loolu benn la kon nag bu loolu leeree <coughs> jeex na léegi nag ñu jàll ci beneen mooy li ñuy rendi mooy il faut mu nekk loo xam ne animal boo xam ne boroom bi moom charia d'accord dagan na ci charia comme aw nag aw li nga ne comme gëléem loolu wuute la boo xamante ne li gën a dëgër mooy dañ koy rendi ndax ci suuratul baqara fa zabahuha la wax ñu daal di koy rendi mooy gaa yoo yële kon nag mu ngoog gëléem nag dañ koy mooy dañ koy taxawal léegi nag daal di jam ci côté put gi ci put gi noonu ndax dafa kawe loos wi dafa kawe loolu noonu mooy loj moom lañ naan nax di wax yow nax nahri bu ñuy wax fële ca aj ga kon nag mu ngi noonu <coughs> mais bu dee loo xamante ne bàyyi lu ma la boo xam ne dañ koo xaraamal yow de toute façon loolu moom mooy nga rendi ko nga ñàkk koo rendi benn la voilà mooy boo ñëwoon fii mu ne jël mbaam xuux daal di rendi ne bismillah loolu it taxul mu baax kon nag affaire baa ngi noonu le léegi nag mu des waa ji nag li muy rendee li muy rendee non moo kii rendi ba pare ñun pare wuñu voilà <laughs> loolu ko naroon a fàtte mooy il faut kii rendi buy rendi mu tudd ci turu yàlla voilà te laaya bi ci tegu moo koy leeral muy laayam ñeent bi ne bu leen lekk mukk li nga xamante xamante ne nii moom la ñu tuddul li nga xam ne tudduñu ci turu yàlla loolu walla wadhkuru smallahi fa kulu mimma amsakna alayhi wadhkuru smallahi alayhi bi muy wax ci wàllu yi nga xam ne moom la ñuy rëbbee bu ñëwee foofu dinañ wax ci wàllu lu gàtt ci li nga xam ne mooy mooy àtte ay rëbb ak nan la ñuy rëbbee loolu it lu am solo la léegi nag kon mooy waa yil foo mu tudd ci turu yàlla jullit bii rend il faut mu tudd ci turu yàlla yahud bi ak chrétien bi il faut ñoom ñu tudd turu yàlla keese duñ ci boole sëriñ du turub euh, ab ab yonent dara yàlla kese voilà ku ci boole leneen mooy yow sa sëb ren bi mooy loolu mid nga jox gaa yi kon nag affaire baa ngi noonu le léegi nag mooy loolu kon tudd turu yàlla bi loolu farata la te condition la ci voilà léegi nag bu dee nit ki da koo fàtte loolu garaawul comme liñ la wax léegi hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha ndax fayin bi moom dafa yàkkamti bi tabaski yi jotee moom yàkkamti na bu fii mu ne fàtte naa tudd turu yàlla kenn du ko ne nag haa yaa fayen nag sa xar mi medd la haa déedéet kon nag mooy ndax da koo fàtte voilà te suñu borom yonent ma lay sa sa waxoon na inna allaha tajaawaza an ummati alxata wan nisyaan wa ma sukrihu alayhi neewoon na sama xeet wi de suñu boroom tabaaraka wa taala daal dina leen di baal daal di leen dindil daal di leen bañ a toppe bañ leen a jàppe alxata loo xam ne dañ ko juum aw wa nisyaan ak lu ñu fàtte ak loo xam ne dañ leen cee forcé walla mu ngi noonu le kon da ko fàtte léegi nag li muy rendee li muy il faut nekk loo xam ne day ñaw day ñaw <clears throat> ba pare mu bañ a nekk ci lu man di nekk nag baax na gis nga ndaw si keroog aw xeer la la bu ñaw la rendee li nga xam ne mooy gàtt bi nga xam ne moom la tilli bi daal di laal ndax loolu ndax li yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiisu seydina Raafi' ibn Xadiij radiyallahu nekk ci saxiixayni mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne leen maa anhara dam wa dhukira ismallahu alayhi fakuluhu maa lam yakun sinnan aw ghufra mu ne maa anhara dam lépp lépp loo xamante ne lu ñuy rendee la loo xamante ne nii moom day wala lu ñuy rëbbe loo xamante ne nii <coughs> mooy lu ñuy rëbbe waaw non lu ñuy rendee loo xamante ne nii moom day def day def day tax deret ji génn ci lu gaaw te génn waaw man a dagg bu baax wadhkur ismallahi alayhi te ngeen tudd ci ñu wa dhukira ñu tudd ci ismallahi turu yàlla ba waajay rendi fa kulu mu ne lool man ngeen koo lekk maalam yakun à soo ko la ngeen doon rendee noon mu bañ a nekk sinnan a bëñ bëñ bu du bëñ bëñe bëñub animal laak bëñub rab bëñub nit ak lépp lu mu ñaw ñaw ñaw wala bëñ animal bu rëy nga defor ko paaka lool boo ci rendee du baax fokk mu nekk sinnan maalam yakun sinnan mu bañ a nekk sinn mooy léew bëñ aw weweeg lu mu rëy wewu fas bi jël ak daas ko bam kii lool boo ko rendee baaxul ndax waru la nekk we kon nag mu ngi noonu nag kon nag affaire baa ngi noonu léegi nag kon loolu mooy condition wu ci li ñuy rendee il faut mu nekk lu mu ñawe rek baax na céramique laak euh, aluminium laak lu nekk xeer laak wala bant bu ñaw laak loolu lépp baax na waaye daal bu mu nekk lii ñu la tudd léegi nag kantaa jublu xibla bi ak loolu yépp dañ koo sopp voilà kon yii daal ci gàttal mooy bu ko nit ki defee boobee léegi nag loolu mooy li nga xamante ne mooy rendi na ci yoonu sonoom suñu boroom ñu ne lii de viande bi yàpp yi xalaal la mën nañ koo jëfandikoo xanaa jeexale lenn mooy bu dee dëkk la boo xam ne ñoom ay bëkk ñëpp ay yéeféer lañ bu boobaa dañuy xool di seet est ce que fan moo fi xalaal ak fu ci xalaalul voilà bu dee réew la moo xam ne jullit ñaa fëpp nga xam ne ñoom noonu la ñuy rendi en général kenn du ko toppatoo kenn du ko laaj waaye bu demee ba ñu sàggan ba dootuñu ko def loolu nag dañuy mujj di far di laaj ndax lii rendi nañ ko ci yoonu sharia wala di wallahu ta'ala a'lam